léegi nag ñu war a jàll nag yeneen yi i masala <laughs> waaw mooy hadis bii nii ah bokk na ci li nga xam ne dañ ciy jàng ginnaaw bi ñu gisee kon euh, possibilité ajal koo xam ne day dund waaye manul manul ñu wax nañ ko mais loolu ala baabi awla ci am dafa génn àddina ndax hadis yi wax nañ la am na yenn yu ko wax yenn côté yoo xam ne ndaw si dana sama bàyyi wala sama yaay dafa génn àddina te aju woon farata aj yore saa soxla mën naa ko jël mën na ko ajal waaw après yenn mu ne fa daynullahi parce que comme que daa waroon ci moom defu ko day mel ni boru yàlla yi moo gën a yey ñu ñu fay waaw. Eh, gis nga Maalik ne bu dee ne nit ki dafa joxe kii dafa eh, dénkaane def wasiya loolu mën naa ne eh, ci ajalaate loolu ñu ne loolu lu mën a nekk la. waaw loolu ñoom côté boobu lañ xamee waaye loolu tamit lu mën a nekk la euh, lu ñu mën a jànge ci hadis bi la. léegi nag mu des yeneen façon yoo xam ne ay masala la yoo xam ne fii lañ koy gis mooy yeneen si waaye saa salaam Ibn Abbas dana yeneen saa salaam dafa supporter al ibn Abbas. mooy dafa yéeg ci gëléem gi toog ci kanam teg ko ci gannaawam loolu di possibilité ñu ciy jànge possibilité supporter nit bu même bu dee daay daa bala mooy loo xam ne dafay dund xam nga bu dee moto ak yooyu mais ak condition ba attan ko même bu dee weñ la même bu dee oto la mooy ala euh, mooy yépp yépp man ngaa yépp mais il faut pas mu dépasser li nga xam ne moom la man voilà mooy li nga xam ne oto bi dañ ne moom cinq places la bu ci rokko six places plus six personnes parce que bon day compliqué nangam ak nangam on est au Sénégal si c'était en France ou aux États-Unis on pouvait comprendre mais on est au Sénégal c'est pas grave loolu mooy léegi comme Sénégal amul loi wala yéen seen bakkan yi bu de France di ngeen fexe ñoŋal ko waaye bu dee Sénégal amul ñoŋal léegi sécurité bi pour yéen police bi kese la mais seen sécurité bopp la yéen ñu dugg ci oto gis ngeen oto bi ñetti place la fu di nekk am ceinture même bu dee boo ñeen nañu ceinture luñ ko takk te loolu lépp ay problème la waaw waaw léegi gane nañ ko xaj xajal rek ah fiñ jëm sore wallaay waaw nañ dem rek kii uuf kii <laughs> yaa subhaanallah waaw léegi léegi nag lu ci xew yéen la bu ci dara xewul tamit yéen la day wane seen état d'esprit mooy respecte règle da leen a jafe yonent bi alayhi salaatu salaam dafa supporter al fadlu ibnu abbas ci kaw giléem gi loolu dañu ciy xam ne loolu mën a nekk la bu dee ne na ko bien sûr <coughs> euh, toog na lool ci waaye toog na ci mbaam yonent saa salaam euh, Seydina Muaz nee na dama ne woon rit fan nabi saa salaam gisoon nañ ko ci riyaab bi ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam ala ximaar ci benn giléem non benn mbaam mu ne ma yaa Mu'aaz ibnu Jabal mu ne ma yow Mu'aaz doomu Jabal ma ne ko labbayka yaa rasuulallahi wa sa'dayk wuyu naa la te pare naa ngi dégg li may wax ndaw ndawal yàlla sa mu woo ko ñetti yoon lool mbaam waaw hawo Allahu akbar kon loolu supporté loolu lu mën a nekk la waxoon nañ la loolu it dañ ciy jànge mooy nit da ngay yaatu quoi bu dee ne yow fi ngay jóge ak fa ngay dem Hmm? yow tout le temps fa ngay dem am na ñoo xam ne seen seen koñ lañ dëkk wala sa kër wala ñeneen ci koñ bi yow Dakar ngay liggéey te fa ngay liggéey Fass Delorme kii fa mu jëm soriwul Fass Delorme saway bay euh, euh, boobu bu jullee fajar lay gaaw bu imaam bi xawee yées sax mu ngi daw di yàqante tataay ak ñooñu ndax bañ a tardé alors que ndax oto day ñàkk lundi surtout lundi yow dangay toog ba ndékki ba kii mën a dem te moom loolu bu ko amoon jël sawaay boole ko ci yaa ngi yor oto boo xam ne yow kese la mais boole ko ci waaye roye yonent bi sa saa salam loolu mooy esprit yooyu foog ñu am ko waxoon na nga def koo xam de bul jël ay nit ci mbedd mi parce fii ngay jël ñin ñi graissé la agressé waaw yàlla tere ngay jël ay jigéen ci mbedd mi fii lañ lay tuuma ak ak ak ak njaaloo nga xam waaw yooyu koo xam lañ la wax ah koo xam lañ la wax ñoo xam ne xam nga leen ñii ci koñ bi lañ dëkk ñu ngi nii saa wa ah, saa gars yi neen def waay waaw nga ne leen mais yéen yéen ban heure bi man heure bi may def dina leen arranger mu la leen wax ok waaw ñoo itam ñoo am xel léeg-léeg ñu ne bon ah grand waaw lii de xam naa dañ koy boole ci gasoil bi rek loolu tamit nañ ciy am xel <laughs> waaw waaw ñu ngi may yóbbaale tout le temps te pourtant da nga doon paas yow paas ba amoo defatoo loolu mooy état bi nit nekk da nga war am xel dindu gi neex léeg nga ne ah waaw grand lii nag moom moom pour gasoil bi la quoi pas les jours mais des fois <laughs> loolu kon dañ ciy jànge fi pour sa jullite supporter waaye dañ ciy jànge mooy ngëneelu al-Fadl ibn Abbas yow gis nga aj gi rëy ak yeneen saa sam ak nit ñi ni ñu bare koo xamante ne moom la jël teg ko ci jëleem ni mu war teg ko ci gannaawam kooku du n'importe qui ah ah oui <laughs> mooy ngëneelu alfadlu di magu saydna abdallah ibn abbas euh, radiallahu anil jami ak euh, na nga xam ne noonu la jege yoneen saa salaam quand même waaw di ngi saydna ali radiallahu anhu ñoom saydna abbas ñoom ñëpp ñu ngi ci suuf ñu ngi ci wet gi di xool yoneen saa salaam ngi yéeg ci gëléem gi ak alfadlu ba saydna ali naan alfadlu daa newoon mu newoon euh, ku rafet la woon nday saan <laughs> waaw <laughs> kon nag mu ngi noonee leneen luñ ciy jànge mooy possibilité que ne jàngalekat bi bu gisee daa war di def bu gisee loo xam ne fit na lay indi sëriñ bi jàngalekat bi mu mu mu dàq loolu noonu lañ ko jàngee yoneen saa salaam bi mu gisee alfadlu nekk ci ginnaaw gëléem gi ndaw si jóge nee mu koy xool ndaw si di ko xool yoneen saa salaam daal di wëlbati boppam beneen côté bi waaw Seydina Abbaas ne ko ah. man de gis naa yonent saa salaam yow de wul ah, wul ba nga doq sa doomu bàyyi tex bi de ah yonent saa salaam yonent saa salaam na ko parce damaa gis ab jeune ab ab waxambaane akub jànq wóoluwuma saytaane seen diggante voilà. loolu tamit dañ ci jàngale jàngalekat bi tamit bu defee yenn yi nit ñi am yenn questionnement mu tontu leen ci simplement quoi yonent saa salaam neewul bon ah, ah, xam naa li may def quoi. <laughs> <laughs> waxoon naa Seydina Abbas radiyallahu anhu moom seetluwul woon affaire parce que Seydina moom seetlu na ak ñeneen ñi seet nañu mais Seydina Abbas li tax mu laaj yoneen saa saa na ko ah man de gis naa nga daal di wëlbati sax doq euh, doomu bàyyi tax bi nii man naa Abbas sa bàyyi tax man mii de sa dama doom gi nga bi nekk sa gannaaw gis naa nga wëlbati boppam bi waaw lu waral loolu mooy mu tontu ko ci ñu seen wax ko tamit lu tax waaw. mooy loo xam ne fitna lay indi surtout diggante góor ñi jigéen mooy loolu nga daal di koy dagg moo tax mënoo ñëw naan da ngay conférence da ngay jàngale chaise yi ni mu demee baaxul wala ñu jël mix <laughs> gars yi nee nañ sont des euh, laïcards banu laïcards des démocrates voilà leur com leur conférence du ramadan la nga xam ne moom ci programme bi la bokk euh, di riyanke entreprise bi yëpp ak aja yeeg ajaratu ak àllaaji yeeg entreprise bi ñoom dañu am seen euh, programme boo xam ne ci koor gi dina am conférence bu rëy boo xam ne moom dinañ woo benn oustaz mu jax mu mu defal leen ak waxtaan nag fii nag ci Nord Foire wala feneen ak feneen ci réew ay waay <laughs> ca centre Abdou Diouf ca jam ñaajo léegi soo ko gaay bi ñu toogee baaxul parce dañoo jël mixé mbir yi nga gis ay góor ñee jigéen ñi bokk fu ñu toog jëgee gis ñii toog ñii toog ñi ta kenn waaye yow bay takkante fan waaye dañu da bokk ay garab ay xamante kese lañ léegi yow mooy premièrement agencement chaise yi kon niñ ko defee baaxul wala waru la nekk loo xam ne tamit face à lay doon mooy góor ñi nekk ne jigéen ñi nekk beneen côté bi léegi ñoom ñu jàkkaarloo di xoolante loolu tamit waru la nekk <laughs> waaw yow jàngalekat bi nga defee déedéet bu boobaa moo tax day ràññeeku alhamdulilah bu dee ñoom xamuñu yow bi ñëw di wax diine yi da xam waroo ñëw di tolérer affaire yu mel noonu premièrement da nga naan boo ñëwee moom avant daraay xew lool nga war a njëkk a lijjanti waaw da agsi ah oustaz agsi na wala jàngalekat kii bi conférencier bi agsi na. nga ñëw ñu dalal la bismillah waaw si si si fii euh, nuyu la lépp ñenn ñi nga xam ne xamoo leen ñu ngi ci plateau beeg yooyu nga ne nii xool gis ay góor ak jigéen ci biir mbooloo mi ñu bokk lépp euh, premièrement boo nuyoo ba pare da naan bala ñoo tàmbali insha allahu taala daa am yoo xamante ne dañ koy war yeesalaat mooy toogi nii. ne bu ma nee góor yi nekk ci mbooloo mi fee ñoom wala jigéen ñi rek ñeneen feet ku mu gën a jàppandi ci ñoom ñu dem benn côté bële ñee dem beneen côté bee wala ñii reste xam naa dañ leen di may ay cinq minutes bu ko defee ñu defaraat affaire bi entre temps insha allah ñu door a tàmbali mooy yooyu foog nga def ko ay amul ñëw ñu naan waa ji ak saa noonu daa neex daa moom moom daa lewet nangam yow de toute façon yaa gën a tay ne sa façon sa foofu moom bu lépp looy jàngale amul njariñ waaw laxisme boobu warul am waaw gis nga neen saa bi mu gisee fitnay xew te lool possibilité fitna moo tax borom bi ne qul lil mu'miniin yaghuddu min absaarihim wa yahfazu furuujahum suuratul nuur waxal yow yonent bari saa saa way ngëm yàlla yu jigéen ñuy sàdd seenu xef waaw tey téye seen cër yi di wattu seen cër yi waaw loolu moo gën a sell gën a tedd ci ñoom gën a sell ci ñoom te ñam doon wax ñoo gën ci kaw suuf muy saxaaba yi la doon ak saxaaba yu jigéen ñi ba pare mu ne xul lil mu'mina wax li mu wax góor ñi la wax jigéen ñi tamit waaw moo tax di gis nga yonent bi fii voilà ndax possibilité fitna am day am te yonent yi nga xam ne gis yi nga xam ne manoo ci dara waaye di xool di continuer di xool di gën a xoolaat di gën a xoolaat di gën a ràññee loolu dafa xaram waaw loolu la loolu mais bu dee ne euh, par exemple comme xool nii kese ngeen daje ngeen gisee xoolante noonu wala nga xool comme wala ay nit nii loolu dara newu ci loolu kan moo ko mën a tere loolu diine terewu la loolu ah. waaw waaye di xool xool di xool di xool di xoolaat di xoolaat fitna gu loolu lañ tere moo tax yonent bi sallallahu bi mu gisee lii mu daal di koy tere wallahu ta'ala waaw euh, léegi mu am beneen kii mooy kon gis nga aj gi beneen luñ ciy jànge mooy tentation hatta aj ga dafay amal voilà yow moom laa doon wax yow kii ci diréem yeneen saa soxla yeneen saa soxla moo nekk ci kanam mu ñoo tax xamoo nii teewul <laughs> te kaw sax ba euh, déggoo Seydina Ali nee na radiyallahu comme ngal fat dafa rafetoon ndaw si da koy xool fii yooyu saa sam puus boo benn côté ndaw si dem benn côté bi ko puus <laughs> yooyu saa sam gis ndaw si ñëw foofu puusaat ko ne <laughs> mooy loolu euh, euh, euh, c'est pas que ñu naan lool lool man la ñàkk lool day wane tamit li nga xam ne mooy loolu bu amee il faut ki nga xam ne mooy tay jàngalekat bi mu mu def dara waru la toog rek naan bàyyi ba mu weer sànq sànq sànq gis naa la ni nga doon xoole ndaw soosu waa la ah. noon booba nga ko waroon corriger ci saake <laughs> waaw bu ko defee ñeneen ñi tamit jànge ci dara xam nga ñeneen ñi ñoom Seydina Ali ak ñeneen ñi radiyallahu anhu ñu ngi doon gis nañ ndaw si mais neewuñ leen hé yéen parce que ñoom xoolewuñ noonu <laughs> xoolewuñ ko noonu <laughs> wallahu taala alam waaye tamit boroom xam-xam yi fii dañ fii li si ci ne yii yëpp imaam al-Hafiz ko indi bi muy saraa yii quoi yii ñuy wax nii rahimahullah këne day am boroom xam-xam yi euh, euh, al imaam Ibn Battal mu ngi ko doon tudd moom tamit imaam al xaafis di di di di indi li nga xam ne moom la al imaam Ibn Battal rahimahullah al Maliki di wax ne euh, ki nga xamante ne nii mooy kii. mooy euh, ndaw si mooy ihram voilà loolu laa la bëgg loolu laa bëggoon wax mooy armaalu euh, non jigéen jigéeni jullit ñi xam nga xam nga soxnaa yonent bi saa saam ñoom dafa nekk farata dafa newoon farata ci ñoom ñuy muur xattaa seen xar kanam yi xam nga ñoom noonu lañ doon muuru ah ñoom Sayyidatu Aisha ñoom yaa Ummu Salama ñi radiyallahu ta'ala anha ñoom dañ doon def xijaab mooy euh, li ñu naan burqa wala wala loolu ñoom loolu lañ doon def léegi nag boroom xam-xam yi ne fii am ñu ne lii lool day wane ne ñu loolu pour ñoom kese la parce que ndaw si ndaw si euh, euh, bu doon daa muuroo noonu xam nga ko muuroo noonu doo ko gis ah mooy xar kanam moom doo ko gis li tax al-Fadl gis ko te tamit ñeneen ñi. ne ne ne ne benn jigéen bu jóge ne mu koy xool ndax daa taar woon loolu moom itam ndaw si di ko xool ndax moom it daa taar woon loolu mooy bu doon ne daa muuroo woon comme ñële kenn du ko gis ñoom doonu ko woon gis noonu kon nag loolu al imaam Ibn Battal ne loolu dañ ko ciy jànge même bu dee ne ñenn ñi dañu dañ ne déedéet imaam al loolu lu ñuy seetaat ma lu ñu mën a seetaat naa parce que euh, euh, ah, am nga armaalu jigéen mooy xar kanam gi moom da koy dindi loolu kenn du ci mais bu dee ne daa am ay étranger wala mu ragal fitne am war na ko wàcc loolu am na ñoo xam ne loolu lañuy wax wallahu ta'ala alam ah moo tax al imam Ibn Battal mu teg ci ne dañ ciy jànge ne kon jigéen di muur xar kanamam loolu du farata waaw parce que ijma la que ne jigéen gi buy julli moom du muur xar kanamam même bu dee ne am na ñeneen ñoo xam ne ay étranger lañ comme mu taxaw muy julli fee wala muy julli fële am ñu nekk nii euh, euh, du muur xar kanamam ah. waaw kon euh, kon mu ne nag kon wax ji suñu borom ne qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim loolu waxal way ngëm yàlla yi ñuy sadd seenu xef loolu ala wujubi fi ghayril wajhi farata la waaye mooy xar kanam gi bokku ci bu dee ne in aminatil fitna waaw bu dee xool ngir ràññee ak xam kan mooy wax ak yow wala ci nga gis kan la loolu dara newu ci loolu dara noonu nañ ko mën a tere waaw hmm? waaw eh, waaye imaam al-Hafiz nag dane imaam Ibn Battal lii mu wax nii lees mën a seetaan la lii la doon wax parce amaan dafa armaalom comme que armaalu jigéen mooy xar kanam gi du ko muur loolu la waaw loolu la woon <laughs> waaw loolu mën na nekk loolu moom laa la doon wax sànk ne Euh, loolu la armaalu jigéen mooy même ki nga xam day def burqa sax loolu da koy dindi voilà burul ne fitna day jege bu teg kon mu xëcc ko après mu mu da koy dindi mu ne nag amaana kon ndaw si loolu la imaam alxames ne ci aj ji lañ ne woon mais sauf que euh, wax ji fii mooy comme que mbir mi gis nañ bii passé imaam alxames naan li gën a dëgër mooy affaire bi mooy biñ sànnee jamara ya la jamra yi après jamra yi la biñ sànnee jamra yi ndax Seydina Ali lim Euh, après mu jóge fa daal di ñëw euh, euh, sànni jamra waxoon nañ loolu dafa tëb Muzdalifa mais nettali bi dafa guddoon la lool léegi bu sànnee ba pare après manxar bi sax benn bi da ne ba bam lojee ba pare te loolu mooy boo ko defee génn nga lépp luñ lay tere te pourtant malgré loolu ndaw see nit ñi xar kanam gi muuru ko moo tax loolu imaam al-Xaafis di wax côté boobu ñeneen dañ koy mën a ne imaam nu Battaal kat wax dëgg la voilà mais loolu benn mbir la boo xam ne ku nekk man nga ci déggee. leneen eh, wallahu taala alam waaye dañ ci gis li nga xam ne kon mooy attirance boobu bi am diggante ñaari genre yi tamit c'est pas que voilà c'est naturel c'est pas grave loolu yàllaa ko binde noonu voilà attirance entre góor a jigéen lool grawul lool c'est c'est naturel yàlla après même si c'est naturel après eh dañ naan la léegi continuer noonu way dëgg la nit ku nekk mooñaale nañ la ma mais Euh, diine ak leer ak xel lu muy jariñ ci doomu aadama da nga naan man lu sama bakkan bëgg rek ci laay irsaal ci laay continuer déet <laughs> wallahu taala alam ah léegi nag fii ndaw si daa ñëw di laaj yonent bi alayhi salaam di wax yonent saa salaam di ko tontu léegi mooy masalaam waa baatu jigéen moom awra la wala déet xam nga lool léeg-léeg nga dégg am na koy wax. waaye loolu boo seetloo xadiis yi xanaa Ibnu Umar Sayyidna Ibnu Umar radiyallahu anhu dañ na ko mais jigéen mën naa nodd mu mer mu mer quoi ne léegi lan ngeen bëgg ah da ngaa bëgg ma tere ja euh, tudd yàlla mais moom bon laaj nañ ko feneen bu ne loolu loolu waxuñ ne jigéen gi na dem di nodd ah, loolu waxuñu lool mooy dañ na bëgg a wax rek que mooy da dégg ay nit ñu ne euh, euh, baatu jigéen moom awra la mooy walla warula wax warula nangam mais loolu noonu xam nga ne lii boo seetloo xadiis dafa bari yaayu jullit ñi ñoom Sayyidatu Aysa yaay Ummu Salama ñu ne nit ñi fu nekk lañ doon jóge ñëw di leen laaj ñuy wax ñuy jàngale diine jigéen ñi doon jóge fu nekk ñëw fekk yoneen saa salam toog di ko laaj saxaaba yi toog te yoneen saa salam neewul eh seen baat awra la bàyyi leen ba ma ñëw ndaw si gis nga nekk fi ñuy fi ñuy fi mais ñi ñi fees del mu ñëw di laaj yonent sa yonent saa salaam te saa salaam neewul waxul loolu kon loolu euh, te saxaabiyaat yi ak boroom xam-xamu xadiis yi xam ne ñoom imaam al-Hafiz na la sama sëriñ bi muy <laughs> euh, ay ay ñoo xam ne ñoo ko ci boroom xam-xamu xadiis yi nga xam ne sëriñ wax ñi ko jàngal xadiis ay jigéen ñoo xam ne ñoom ay ay ay boroomi xam-xam yu mag lañu wax ainsi de loolu dafa bari te bu boobaa koñ la ak ñooñu ñëpp ak ndaw si ñi ko fekke ñi ko doon dégg moo tax loolu dese naa dëgër waaw Fatima bint Abi Qubays gaa yi ñëw nañ di ko laaj ci xew-xewam bi waaw Asma bint Umays al ma demoon Éthiopie yaayu Seydina Euh, ñoom abdallah muhammad ibna jaafar doomi jaafar waaye di yaayu muhammad ibna abu bakr di yaayu muhammad doomu abu bakr sayna abu bakr moo dencoon sayyidatu asma ginnaawu jaafar waaye sayna ali ci boppu am na am naa moom doom te parce que après sayna abu bakr sayna ali ya ko ndaw soosu nit lañ doon ñëw doon ko laaj ci seen hijra géeg yooyu te neewuñ woon ne euh, déet loolu euh, awra la mooy loolu dafa fees dell quoi jigéen ñuy jàngale moom dafa fees dell moo tax loolu mënuñu koo tere léegi nag mën nañ ko wax mooy jigéen ñi moom bu ñu amee ay jigéen ñoo xam ne maîtriser nañ domaine bu ñu bëgg a xam ñu xamal leen ko loolu lu baax la mais sinon loolu c'est pas que parce que de toi sax doon jàngal ñépp ak xam-xamam ni mu feeseek ñeneen ñépp amoon na góor ñu mënoon a jàngale yenn yi ah du lépp lu mu jàngale da ko du du keroog euh, yi fi Ibn Abbas ñu ne waa ji euh, wax la laaj te Ibn Abbas lam doon tontu lam noxoon euh, waa ji ne ko demal est-ce que du ma la wax ku a xam mu ne ko kan mu ne ko Aïcha demal ci moom boo demee nga laaj ko lu mu la wax après ñu ñëw wax ma waa nee na ba may dem ma xam ne mooy ma ne na xaaral ma jaar ci diw mu ànd ak man parce que bu ko baalam manu la dem foofu moom kese. mu ñëw naan ko nañ dem mu ne ko man Aysa waxoon naa ko doxoon naa ko sama avis ne ko bu mu def def ko man dara laa fa demul <laughs> waaye liñ naan da ko taxoon nee na quoi <laughs> nee na ma waatal ko ne ko yàlla ne nga ànd ak ma ñu ànd ñu ñëw nuyoo dafa dégg kàddu ne kooku du néew mu ne xam nga ne waa ji da koo taxoon quoi neew na dootu fi ñëw ko tuddati parce que voilà da koo jox conseil voilà Aysa déglul sama conseil kon man Euh, man man man man man man c'est bon quoi <laughs> mooy dañ ñi ne dañu lekk ñoom Yaziid ibn <laughs> ah, ko i eh, yow Sayyida Aisha ne la la wax <laughs> après moom moo ko nettali naan ko keroog yeneen saa sax nan la génne àddina bi Seydina Omar bi mu génnee àddina Seydina Omar agsi ak Seydina Mughira daal di dugg eh, eh, liñ muur yeneen saa salaam Seydina Omar naan yeneen saa salaam daa wuyu ji boroomam rek waaye day ñëwaat ñuy dox ba ci bunt bi Seydina Mughira na ko yaa Omar na ko Omar mu ne ko mun ne ko maata Rasulullah ne ko meen ndawul yàlla li faatu na Omar yeneen saa salaam bii tëdd nii ñu muur nii nga ñu ñëw gis ko nii mais kii faatu na Seydina Omar naan ko ah. yow tamit ci nit la koo xam ne fitna da laa commencé dugg yore saa salaam faatuwul daa dem wuy faa ba mos fan la ñu jëlee masala yooyu yëpp Seydou Ba ay sax dinañ ko jàngal kon loolu daa nekk loo xam ne lu leer la quoi lu mën a nekk la di jàngale mën naa nekk waaw lu mën a nekk la waaye ñi koy wax nag boo seetloo dañuy seetlu ne eh, dañuy sóoraale. jamono jeeg fitna ji ñum demee léeg-léeg loolu la côté boobu la ñu ëppal doole ba ne ah ah loolu euh, nañ ko canaliser voilà waaye de toute façon jigéen bi di dem di laajal boppam mën naa nekk di ñu koy laaj muy tontu mën naa nekk di dem di jëndi mën naa nekk ñu koy jaay mën naa nekk dem di jaay di jënd ñu koy loolu yëpp mën naa nekk. lool loolu da doon xew jamono yenn saa sam amuloon benn problème yeneen saa sam masu koo tere xanaa xamoo jàkkaay yeneen saa sam amuloon barrière am góor ñeeg jigéen ñi ñoo bokkoon fu ñuy nekk mais jigéen ñee nekk ci ginnaaw moo tax yeneen saa salam doon wax ne bu ñu kiiwee euh, ñu doon xaar balaa ñuy kii bu ñu sëlmalee ñu xaar tuuti après jigéen ñi dañ doon teel a génn ah. Euh, mooy ci même jàkk ñi ah amuloon benn barrière boo xam ne dañ naan place su jigéen ñi fële foo xam ne kenn du leen gis place góor ñi fii loolu amul woon jàkkaay yoneen saa salama voilà <laughs> voilà mais kenn waxu la euh, loolu jamono ñu jaamal na mais léegi tamit ak organisme xam nga ne fee bu doon ne loolu dañ ne dañ def jigéen ñi ci ginnaaw foo jaar nañ def barrière waaw sinon yow réek rek ngi nuy feese ak raj raj loogi loolu sa boo ko deful façon makka lay doona ah. su <laughs> nga makka makka moom euh, dafa jaxawee organisé te tamit mënuñu ñëw ci cadre boobu naan voilà euh, parce que la waaja la ndaw sa waxoon wala maire ba sax <laughs> benn koor sa <laughs> maire bi moom moom problème am moo doon lan moo tax conférence bi voilà euh, góor ñee jigéen ñi ñu bëgg góor ñi fee jigéen ñi fii mooy li ma doon wax sànq parce que loolu xamul parce que maire bi moom mu teg ko ci makkaa ngi noonu kaaba gi góor ñee jigéen ñëpp a jaxal ma ne après <laughs> suñu sëriñ ne ko waa léegi léegi nag <laughs> léegi bu dee makka noonu lay demee nga yaakaar ne loolu lu jaadu la parce que xool Sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi muy aj da doon aj am benn jigéen bu naan ko nañ dem nañ dem euh, fóoni ji kaaba gi kii kii xajaru aswad pierre noire ak yooyu mun na ko sori ma nga dem nga def ñoom dañ doon sori jigéen ñi moo tax yeneen saa sàn dañ ne séeréer ci góor yaa bi nga xam dafa feebaroon yeneen saa sàn ne ko léegi mi ngay def da ngay bàyyi ba euh, kii ba mu dal guddi gi wala fajar gi nga jël sama gëléem yi nga dem nga umra nga non nga nga tawaaf na nga sori na nga nekk ci ginnaaw nga kii bi loolu yëpp loolu mooy li jaaduwaat voilà. te Atta doon na wax ne Seydou man bi ma bi ma waxee ne ma eh, eh, waaye aj gi nii la doon def ma mais góor ñi jigéen ñi bañ doon jaxasoo mu ne mukk Aysa nee na loolu doon woon deme noonu ah. <laughs> léegi mais bon li nga euh, euh, compliqué mais man na nekk ah, na loolu ba surtout ci tawaaf yi loolu loolu moom c'est compliqué quoi li nga war a def xanaa nga ne. jigéen ñi kese heure bii góor ñi kese te loolu beneen organisation la laaj <laughs> mais bon manoon nañu def ñoom ñoom ñu tawaafandoo ñeen ñi nekk ci ginnaaw mais loolu nan nga koy organiser